a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah aleyhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fawaa'id yi ak masaa'ilul fiqhiya yi ak alxikam yi nga xam ne moom lañuy jële ci ghazwatu Tabuuk doon ci ànd ak al imaam abu abdillah shamsuddin abu abdillah muhammad ibn abi bakr ibn al qayyim al jawziya raxmatullahi aleyhi ci zaadul maad fi hadyi xayril ibaad aleyhi afdalu salaatu wassalaam jotaay bii ñu génn fi ñu daanale woon mooy fi mu doon wax ne wa fi suruuri rasulillah alayhi salaatu wassalaam bi daalika wa faraxihi bihi wa istinaarati wajhihi dalilun sallallahu alayhi wa sallam dalilun ala an ala ma ja'ala allahu fihi min kamaali shafaqati ala al umma warraxmati bihim warrafati xatta la'alla faraxahu kaana a'zamu min faraxi kacbin wa saaxibayhi mu ne woon ci kontaan gi aleyhi salaatu wassalaam kontaan ci lii nii nangu gi suñu boroom indiwaat ñett ñi ñu tuub mu nangu seen tuub mu ne kontaanu yonent bi alayhi salaatu salaam gi mu ci kontaan ak mbégte gi nga xam ne moom la bég ak xar kanamam gi ni mu ci leere alayhi salaatu wassalaam mu ne loolu tal la këne loolu day wane borom bi dañu ci wan li nga xam ne moom la def ci matuk def ci moom matu matuk yërmandeem ñeewantam ci ak li nga xam ne mooy sopp gu mu sopp lan xeetam alayhi salaatu wassalaam xatta laalla amaana faraxahu mbégteem kaana nekkoon na azam moo gënoon a màgg min faraxi kaabin wa saaxibayhi ci kontaan ak Seydina Kaab ak ñaari mbokkam neewoon nañ la laalla boobu mooy ne loolu mooy ne moo gënoon a kontaan moo leen gënoon a kontaan waaw du ne amaana waaye mooy moo leen gën xatta innahu waaw la innahu moom moo leen gënoon a kontaan ci loolu leen xéewal googu leen dikkal waxoon nañ ci que ne loolu day euh, nit ki bu ko borom bi defalee xéewal mu sant borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal googu nga xamante ne nii moom la ko defal waaw rawatina ci buntu xam-xam sa doom nga yóbbu ko internat mu jàngi alquran ba mokkal bés ba mu mokkal def ko feet waaw feetu ko feef ko feet waaw gone gi it xame ci ne ah lii mu jóge lu màgg la waaye bu dee ne ay 31 décembre ngeen di lay yëg ne feet am na kantaa ay korite nii lu dul lekki ganaar hein ak yooy kese mais kenn du ko ci jëndal kado kenn du ko ci jox dara loolu noonu baaxut rawatina loolu sax Sénégal loolu xale yi dañuy gis différence bi ndax korité c'est vrai que foofu moom njaxas la ñun diine hybride lañu yor wal iyaadu billah waaw mooy ni ñu aaye ci feetu euh, euh, euh, ay korité tabaski mais noonu wala nu ko raw lañu aaye ci 31 décembre ak 24 décembre waaw mais danga naan mais xanaa fii moom 31 décembre moom ku mu fekk senegal te xamoo dëkk ba nga fay door a dem mais danga naan nii ñii chrétiens yi fépp waaw loolu ngay wax te xam nga ne moos 99 concerts yeeg mbalax mi daw ak son bi tëgg jour boobu 99 pour cent du chrétiens yee ko def waaw lépp ay Seydina Muhammad laak Ismaayilu yuusufu ceerno gaa yooyu la de waaw bu ko fi seet feneen gaa yooyu la <laughs> waaw mooy foofu gone gi day na gis yëpp mais moom day moom du xam lan moo ciy dara moom moom lii lépp seet la koy jàppe waaw tabaski feet korite feet tamxarit feet gàmmu feet euh, euh, trente et un décembre feet vingt-quatre décembre feet Pâques feet lu ne feet waaw moom moom ak yi nga xam ne suñu si bopp la yoo xam ne Sénégal kese la xew <laughs> waaw mooy boo fa génnee doo ko gis wala boog fa nga koy gis ay sénégalais fa daje ñoom ñoo koy màggal bés boobu wala di ko def sinon keneen xamu ko ku dul ñoom mooy ñun suñu problème mooy jaxas gi ñu jaxase yu julli nee ju yéeféer yi waaw gone gi bu waree dem mooy bés yooyu dañu ko war a marqué ndax loolu dafa am solo loolu Sénégal ñoom xaw nañu tane côté boobu mais fi ñu yàq mooy njaxas bi mais fii Europe ak Occident moom ak ay Canada yi te ni ñu nekk ci biti surtout foo xam ne du réewum jullit lo ñooñu moom gis nga bu ñu moywul seen doom yi seen waajur yi dañuy sàggana sàggan ba duñ yëg sax parce que waxoon naa leen am na benn xale bu ma ci gisoon ma ne xale mooy mu ngi école day dem école te waroon na am minimum ay huit ans wala dix ans waaw mais moom nee na ma bésu bi korite korite la ma wax korite loolu wala tabaski benn ci ñaar yooyu moom moo ko wax yaayam te yaayam musulman la moom musulman la xale bi musulman la baayam musulman la tur bu neex sax la xale bi am mais nee na ma man sama yaay maa ko ne kii bi kii la mu naan moom non c'est pas vrai comment tu le sais mooy xam nga loolu garaaw na te gone googu bu 31 décembre jotoon wala Pâques mais kenn du ko ke mais yaayam kenn du ko wax moo ci gën a branché fii bari na wolof yu meloon léegi rek la affaire yi gën a kii ah, mais am nay temps gars yi dañ doon toog fii tabaski jot ñu xam lu lu leera ah, wala ay korite yi duñ ci am lu leera ah, léegi nag alhamdulilah ak mooy technologie yeeg internet beeg média yeeg ak jullit ñi tamit ni ñu jàmbaare ci côté boobu di di di yëgle mbir mi loolu dafa tax léegi daanaka ñi nga xam ne sax ci àll yu sori leen xanaa ñu bañ a déglu bu ñu dégloo sax France Info léeg-léeg ñu ne leen eh l'Aïd l'Aïd c'est dans deux jours <laughs> waaw waaw mais suñu sàggante nag tax na mais mais gëdd gi ñu ko war a jox ñu ko jox parce que kenn du leen yëgal ne lii jouru fête la jox leen ci ay cadeau comme ni nga xam ne. lu raw ni nga xam ne noonu la yéeféer yi du joxe seen doom yi feet ci 31 décembre ak yooyu bu ko defee ñu xam ne am nañ feet yoo xam ne ñoo ko moom lii feetu julli lañu ñu marqué mais bu dee ne day ñëw am na ñoo xam ne ñoom duñu poser sax journée waaw mooy jour correct dañuy liggéey ah dañuy liggéey seen doom ñu bàyyi ko cantine école ba mu dem jaaraale cantine buy ñëwee moom bu koy récupérer mooy ay 19 ay 18 heures après périscolaire ak yu mel noonu gaa yi téyel ko fa mu dem jëli ko ñu ñëw te nee nañ jour korité mu ñëw recevoir pat yi sawaay sotti ci sottil ko ci këccëg bu bari muy tamaate ju saf xor euh, saf suukar ah ak mayonnaise ak yooyu sawaay gone gi mëq ba ne tëll sawaay toogi na lee waajur wi toogi kooku ban ban kooku kook ban dund la xam loolu lan la xam ne lii feet la même boo ko nee hey attends on va appeler euh, mamie hey, on va Sénégal euh, aujourd'hui apparemment aujourd'hui c'est c'est la it c'est la Korité ah allo voilà teg WhatsApp bi wala kii bi ñuy xool nga naan ah aya yéen a ngi ci kii bi waaye man de damaa liggéey woon li doo am jot ma yaa amul jot yaw yaa ko tey nga naan la nga am say yoo xam ne jour congé yoo xam ne yow fa ngay liggéeyee bu bu bu jotee ak jour bañ ko war a poser dañ naan leen poser leen seen am na entreprise yoo xam ne dañ naan la poser sa jour yi ci at mi yaay tànn jour bu la neex hein nga ne man jour bii laa bëgg sama vacances def naa fi trois jours beneen kii ma jël cinq jours def fële bu la neexee nga jëlandoo lépp def ko fen yow nga tey ko lan moo teree ba ngay poser ba ngay poser sa vacances yooyu lu la tere woon yow sa première préoccupation nga ne non koriteeg tabaski moom naa ko teg waaw ba après nag luy xew-xew ko waaw bu nee na man taalibe murid la ma ne ah lenn la màggalit saay comme que mbiri man nay trans entre entre jour bii la wala jour bee ma dóor trois jours yoo xam ne damay leer ne dinaa ko am waaw gàmmu ma def noonu tabaski ma def noonu korite ma def noonu lu la teree def noonu mu dee yooyoo la ñor en tout cas ñaar yi nga xam ne manu la ñàkk jullit waroon ko def mooy tabaskee korite moom waaw waaw loolu moom mooy boo loo fi nekk naan damaa liggéey woon damaa kii dara dalaa neex rek waaw sa voyage bi ngay entreprendre dem Sénégal wala dem Las Palmas wala dem voyage yi fële parce que voyage de noces nga bëgg wala xaw ma dangaa bëgg a féexalu ji fële ca ca ca koraay ya sawaay wala dem ay Australie fu nekk dem way visiter ji way je veux aller cette en Afrique du Sud en Botswana loolu da nga koo poser bu baax waaw kon nag fii bu nit kenn naxul kenn quoi waaw kenn naxul kenn ku nekk nag <laughs> boo foogee ne ñun nit ñi ngay nax <laughs> mooy sa bopp ngay nax rek gaa yi nag dañuy xam ni mu demee bàyyi la ci biir de toute façon gaa yi ku ne fii moom xam nga ni mu ko quoi lu la yitteel liñ ko wutal jour waaw oh waaye yow du loo xam dañ naan heure bu la neex man ngaa poser surtout bu dee ñi nga xamante ni waaye yow mane lool man nga ko mooy loolu il faut ñu koy marquer gone gi bu jàngee alxuraan ba mokkal waaw ngeen xamal ko loolu mu nekk feet comme ni Seydina amar di nga waxoon radiyallahu anhu ba mokkalee suuratu baqara mais nag la rendi nag la rendi te sax dañ lay wax waxam maa ngi doon wax sunna la ah mais yonent ma lay saar-saar am xoolal xadiis bi imaam muslim di nettali hein te jële ko ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu na ko noonu imaam ibn abi xaatim soloo na ko jële ko ci kan moom al imaam ibn abi xaatim ci seydina abdullah ibn abbaas mu jële ko ci seydina umar ibn al-Xattaab ak ñeneen soloo nañu ko hein ah naka noon imaam ibn Jarir at-Tabari moom it soloo na ko jële ko ci Seydina Abu Hurayrata radiyallahu anhu pour wan la ne lool lool sunna la mooy nga am mbégte buur yàlla defal la lu la bégloo nga def ko feet nga feetu nga reen di dara def ko feet waaw togg dara même bu dee doo amoo looy rendi mais yow daal am nga bon en tout cas am naa ceeb jën sa waay ma togg ceebul jën invité nit ñi kontaan ci mbir mi waaw am na gaa yoo xam ne sax moo leen gënal yàpp wi waaw mais bul xeeb yooyu yëpp nga def ko ngir sante ko borom bi xoolal yonent bi alayhi salaam amul benn benn bés dafa mës a génn selon riwaaya yi mais bon lii la quoi mooy yonent bi aleyhi salaatu wa salaam Seydina Omar nee na damaa génn dajeeg Seydina Abu Bakar fekk ko ci biir ma ne ko mais Abu Bakar lan moo la génne heure bi muy heure wu tàngoor te heure boo xam ne boo du heure nekk ci biti mu ne ko ah dara génnewu ma yaa Omar dul li la génne rek mooy xiif waaw. mu ne ko fekk mu laaj ko lan moo la génne mu ne ko xii mu ne ko ah li la génne nag moo ma génne yeneen ma aleyhi salaatu salaam ñëw mu ne leen woy maa axrajakumaa fi hadhihi saa lan moo leen génne waxtu wi heure bi ñu ne ko ah yonent ma aleyhi salaatu salaam de li la génnee ñu génne mooy xiifa ñu génne mu ne moom it dara génnewu ko lu dul xiif waaw allahu akbar allahu akbar allah ngi noonu de boo demee xadis bi ci waa asxaabu sunan na ko noon seen sëriñ imaamu ahmad ñu bari ci ñoom daal dina koy solal daal na koy solo léegi euh, mu ne euh, yonent mi salaam ne leen nag nañ leen dem fële ñu daal di dem benn saxaaba boo xam noo gisoon nañ ko lii nettali bii sax gisoon nañ ko bu yàgg mais dafa yàgg tey moom naa leen may duma fi nekk di la poser question parce que nettali bi dafa yàgg waaw bi ñu génnee dem ci kër ndaw benn lansaar yi boo xam ne gis nañ garab ga tool këram kàndum garabu tàddarma bu baax a fa newoon sax waaw bu meññ sax mu ne tee ñoo dem fële bu ko defee ndax duma leen tegtal ñu dem foo xam ne amaana bu fa defee buur yàlla dinañu foo wërsëgal loo xam ne mën nañ ci lekk ñu ne waaw ñu dem ci kër kan ku fàttale ku ban saxaaba abul haytham ibn tayyihaan ah abul haytham ibn tayyihaan radiyallahu anhu def nañ tarjamaam ca ca ñu njëkk def ci wàllam saar Allah <laughs> abul haytham ibn tayyihaan radiyallahu ta'ala anhu al ansaari abul haytham ibn tayyihaan waaw léegi bi ñu ñëwee ñu nuyoo këram yonent ma saa saa agsi ci bi ñu agsee ci bunt bi assalaamu aleykum wa fekk soxnaam mu ngi ci ginnaaw bunt bi mais kenn wuyuwul mu ngi ci biir kër gi mu nuyoowaat kenn wuyuwul mu répété waat ba ñetti yoon kenn wuyuwul mu ñuy dëpp bi ñuy dëpp rek ndaw si daw génn ci kër gi daw di leen dab <laughs> woo leen ne ne daal leen fay yonent mi aleyhi salaam ne ko déggoon nga bi may nuyoo ma ne ko déggoon naa ko sax waaye dama man maa ko tey noppi ndax damaa bëggoon ngay gën ñaanal suñu waa kër ndax xam na ñaan na jàmm ànd ak ki nga xam ne mooy zu salaama borom bi nga xam ne mooy muccal ñëpp yal leen muccal yéen waa kër gi <laughs> mais yonent mi aleyhi salaatu salaam di ñu ko ñaanal suñu kër man duma fay muy tax muy dagg damay bàyyi rek muy wax rek affaire yi gin a sotteeku suñu kër. waaw gis nga femme yooyu ni ñu mel de laahi gis nga saxaabiyaat yi non saxaaba yi ñoom nit lii la waaw ñun moom buñ la fayul mooy mooy dañ laa bañu la dañ laa bëggu la fay waaw da gis koo ci ñaan asalaamaaleykum muy faire semblant ni déggu la quoi alors que xamul ne bu dee bu dee nuyoo sunna la fay ko moom nga dégg ko fay par force la farata la te boo ko fayul fii yawmal qiyaam di nga ko fay. xaqul muslimi alal muslimi bokk na ci ida sallamaka ida sallama aleyka ah bu la ju bu la nuyoo jàng nuyu ci yow nga daal di koy fayan boo ko fayul mooy loolu yowmal qiyam say tiyaaba la ñuy jël fay ko ko mu jeex léegi nag yow yaay seet fuuñal sa kanam gi di faire semblant hmm, que gisoo ko yooyu man xaw ma nan la iblis man a man a man a fontoowe doomu aadama ba muy def loolu gis sa mbokk jullit fële ngay faire semblant gis ko muy ñëw hmm. ngay faire semblant comme si yow yëgoo woon ne mu ngi ñëw waaw mel ni gisoo ko mu ñëw ba jege la nuyu la ngay faire semblant que ne déggoo ko nag kan nga koy def diñ ko fay de nii ñii xoolal moom moom dafa noppi parce que wuu ñaanu yonent ma lay saar saam suñu waa kër léegi ñu ñëwee mu ne leen mu ñu ne ko ana ana yonent ma lay saar saam ne ko ana ana ana ana abul haytham mun ne ko moom de génn ne daa wuti woon ndox mu daal leen entrer ñu toog ci suufu garab gi bi ñu toogee noonu Abul Haytham ñëw xool ci buntu bi xoolee eh, ubbi buntu bi xool gis ah ah ay yi non non non yow est-ce que tu moom li mu am tey est-ce que jarul feetu ba ba bay ba ba waaye yow waaye yow feetu ba yàqu jaru ko jar fii wa feetoo mun xool ni ya laa ilaaha illallah non tey amul ci jaamu yàlla yi mbindeefu yàlla yi ñu gën a tedd gan ka man abul haytham mooy lu ma gis kan laa gis rasulullah sama kër sayna abu bakr sama kër sayna omar sama kër eh. non loolu moom bu ma ko damay waat non non non non non kenn amul ci mbindeefu yàlla yi laa wax ku ma gën a tedd ay gan allahu akbar wallahi laqad qaala sidqa allahu akbar waaye saa yi seetal ma loolu nga naan ma lan mu ne fa ma maa zaaral ubbaada shay'un afdalu min shay'in zaarani al yawm laa <laughs> bi mu yenn woon uti yoon ci ndox ba ko tegee ne woy yaa ilaha illa allah laa ilaha amul kenn ku ku ku ziyaare jaamu jaamu yàlla yi bindeefu yàlla yi tey amul kenn ku ku lu mel ni ñu ma ziyaare tey léegi nag xéewal loolu yow dama lay yow yow mais loolu la ut gi ah lan la ut ci àddina bi leneen lu wuteeg lii mu am xam nga ne moos ko yonent ma lay saa saal du ñëw sa kër lu mel nii mooy waaye xam nga ne gërëm na la way kontante gi ko duggu xam nga <laughs> waaye ma ne lan la ñuy ut fii dara lu dul lu dul lii bu ñu utul lii lan lañuy def suñu àddina bi lan lay jariñ ah am ngërëmu yonent ma lay saa saal en plus muy ñëw suñu kër yi ya ànd ak ñaari saxaabaam yi gën a màgg. mais saa yi saa saa yi seetaatal affaire yooyu saa yi man damaa foog ne ñun xamuñu mbir yi ah j'ai peur que ñun suñu bopp yi dafa am problème waaw ah. parce que lii nii lii nii moo gën a tedd leneen waaw moo gën tedd leneen ah moo gën tedd leneen laa wax lee lee neen bu ci génne dara nag kontaan te goog ko dugg xam nga lan def ci saa si mu yéeg ci kaw garabu tàndarma yi utal leen ca ca ca ca ca euh, euh, euh, lan wax lan lan lañuy wax cëggul ta cëgg lañuy wax baat ba ma de ah caru tànn mooy kii bi boo xam ne benn boo xam ne dafa am ay tàndarma yu bari fàtte naa affaire ba xamatuma lu ñu koy wax xaw ma cëgg daal moo tax euh, peut-être sorwul loolu mais yaa ahla al-lugha yaa ahla al-lughatul wolofiyya maanaam ngeen dimbali ma ci rek ab du carde hmm? mooy comme raisin rek bu ñëwee benn nga dagg kii bi yi mu bari yi ñu nekk doom yu bari waaye nga comme gerte boo ko yëkkatee noonu ah loolu doonu waaw kay mën di leen ci ci tàndarma yi gën a baax ca kaw en attendant ngir gën teral leen ak tamit mbégte gi ko dugg nan la def da leen a jëlal ci xaram yi newoon foofu gàtt yi mu ci mu ne da ci rend benn waaw yeneen ci ma lay saa salaam xoolal mu ne ko moytul yi nga xam ne dañu am meew te dañuy nàmpal allahu akbar allah allah saa yi seetal ma loolu hein gis nga de gis nga yeneen time alay saa salaam mu ne ko moytu leen moytul boobu waaw ndax bu ko defee ngay mën a am ndax bu dee dafa jël bi nga xam ne daa daa daa daa daa am meew wala daay nàmpal wala daa daa dafa nekk diggante mooy loolu du li nga xam ne mooy gën ci moom moo tax mu ne ko iyyaka wal waaw maa ngi lay moytandikuloo waaw rendil benn waaye moytul yi nga xam ne dañoo am soow waaw fa zabaha lahum yawma idin fa ak fa akalu waaw mu rendil leen loolu kay mooy sunnaangoo waaw mbégte gi mu mbég ndax li mu am kenn amu ko jour boobu en tout cas jamono jooju waxtu woowu moom kenn amul li mu am ma googu ko buur yàlla defal ah mais mu sante leen teral leen ci loolu ak akbar waaw ci la yonent mi aleyhi salaam keroog bañ lekkee ba léegi ba pare ah ci la doon waxee waxam ju waxam jane nag ah lii nag suñu boroom dinañu ko laaj de xéewal gii nii dina seen boroom dina leen ko laaj mooy li ngeen fi lekk nii li ngeen fi lekk lii boroom bi dana leen ko laaj mu ne hada min an-na'im alladhi tus'aluna an lii de bokk na ci li nga xamante ne nii mooy ci xéewal yi nga xam ne dees na leen ko laaj waaw waaw bañ ñu koo laaj moom la doon wax après mu ne leen thumma la tus'aluna yawma idhin an naim mooy la aaya ba doon wax lool mooy la aaya bi da wax noonu xéewal yi ci la mooy xéewalu am nga wërsëg xéewalu nekk ci sécurité am santé yooyu yépp ak lekk nga xiifoon dañu xiifoon noo génn buur yàlla xéewal ñu lii bu ñu ko mooy bu ngeen ko reesalul ci jaamu yàlla en tout cas lu ci man di doon seen boroom dina leen ko laaj waaw hada lii min an naim allati tusaluna de anha des na leen ko laaj ci xéewal googale moom la bokk tusaluna tas tusaluna anhu alladi kon loolu tamit di feddali rek yi ñu waxoon que ne loolu mooy ne loolu xéewal googu bu la ko borom bi defalee xéewal man ngaa rendi dara ngir sant ko borom bi subhaanahu wa taala ngir roye ko sunna kon bu ñu àggalee ci al imaamu Ibnul Qayyim raxmatullahi mu ne mu léegi nag wa qawlu Kaab da kon ñu ngi ci lii ñuy jànge ci qissatu tawbati Kaab ibn Maalik hein eh, am na lu ñu attention voilà bala ñu jàll incha ñu def benn précision mooy imaam Ibnul xam nga gisoon nañ ci jotaay bi weesu bim naan li Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu Seydina Ka'b bu wax soxnaam si alxiqi bi ahlika loolu day wane ne nit bu waxee loolu soxnaam te mu am xarina boo xam ne day wane ne du loolu moom kenn du ko jàppe lu dul li mu yéene du gisoon nañ loolu ah yaa ngi fàttale ko affaire boobu walla du ji bii si bii paase mooy euh, déglul dane al wa qawlu Ka'b limraatihi alxiqi bi ahlika dalilun ala lam yuqta bi hadhihi al-lahza wa amsaaluha talaaqu lam yanwihi waaw mu ne wax ji Seydina Ka'b ne i alxiqi ne soxnaam alxiqi bi ahliki demal ci sa kër demal sa waa ñooñ mu ne lool tegtal la boo xam ne keneen expression yu mel nii bu mel nii ci en tout cas expression bii nii wa am saaluhaa ci mel ni moom hein du ñu ci dog ne ab fase la maalam yan yi fekk waa ji yéenewu ko xam nga bi ñuy wax lool après mu joxe naan euh, affaire bi daa am xarina bu amee xarina fokk mu nekk lu mu yéene ak yooyu noonu bi mu doon wax loolu dañ ne la woon que ne loolu noonu mooy sëy naa kambu boo xam dafa am xarina sinon ku fi wax loo xam ne tout tout dépend ci urf ba mu des yi nga xam ne moom dafa leer dafa leer ne ku wax lii lii ci langue bi moo xam wolof yi bu dee ci wolof yi lii moom ku ko wax mooy fase lay tekki loolu moom ku ko wax jeex na amul da koo yéene ci yeewu ko waaye expression boo xam ne ci ñoom fase lay tekki ku ko wax ci ñoom fase la arab yi naka noonu comme tallaqtuki faasee naa laa en wolof ak en arab ku ko wax amul naan noo waa ji lan la ci yéene waxuñu loolu moom nag comme ilhi alhiqi bi ahlik demal sa ñoñ demal sa ñoñ dellul sa kër xam nga nañ la noonu mais c'est loolu c'est sûr que bu kaamu bi taxul ñuy wax en plus mooy xam nga am na lu ñu waxoon mais daa am lu ñu sote lu gën a leer mooy sëy kaabu nee na man waa ji ba mu ñëwee mooy ka ñëw ka yonent ma lay saat-saam yónni ci ñun yónnee ma ndaw yónnee sama ñaari eh, eh, Murara ibn Rabi ak Hilaal ibn Umayya mu yónnee ñu ku nekk ndaw mu ñëw wax ñu ne yonent mi aleyhi salaatu nee na ya'muruka an ta'tazila imra'ataka yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ngi lay digal nga daal di sori sa soxna yi mooy nga bañ a joteeg ñoom xaala dana fa qultu nee na man kan bu ma ne woon utalliquha lii nag lañ ci yoon nee na man ci sama bopp maa laaj waa ji bi ñuy wax ma lool ma ne ko ah loolu lu muy tekki fa qultu utalliquha am maada afal qaala laa bal i'tazilha fala taqrabannaha lii mooy qarina bi gën a leer lii dafa leer nee na say naa kamb nee na man ma laaj ne ne ko ah li mu wax ñu sori suñu jigéen ñi lool lool lan la mooy dañ ko dañ leen a war a fase wala lan la def waa ji nee na ndaw li ne ma ki yonent ma lay saar yónni ne ma radiyallahu anhu déet laa waxul nga fase de dane banextasilhaa mooy na ko sori ci wàllu sëy falaa taqrabannahaa bu ko jege di bànneexu ci moom kon kay lii kay leer na kon nag après ci la ne après mu yónni ci sama ñaari fa ar wa bi mithli mu yónni sama ñaari àndandoo yi ci nattu bi lu mel nii xaala fa qultum li imraati man foofa nag après laa wax ba ma waa waxee loolu laa ne sama soxna alxiqii bi ahlika fa kuunii waaw nee na ma ne kon ba booba ba ma yonent ma ne saa ndawam ma ñëwee wax ma lool ma ne ko sama soxna nag ma ne kon demal sa it ñoom demal ci sa waa kër nekkal foofu ba buur yàlla di àtt ci su ci mbir mi kon kay lii leer na ko ne fasawul mooy dafa leer lii mooy <laughs> moo tax imaam Ibnul Qayyim ñu ne woon loolu manu ci tegtaloo ci nettali bii ñun nag fii moo gënoon a leer liñ doon wax liñ doon wax gaa leeroon na pour wan ne bon loolu même mu dee sëy naa kaamu dëgg la bu dee mooy bosam dafa leer que ni jubluwu ci jubluwu ci fase mais ku fi wax te amul lu mel ni lu leer comme sëy naa kaam xar yi yoo xam ne ay indice yu leer yuy wan ni kii jubluwu ci fase bu boobaa day nekk fase ah kenn du toog naan dañ koy bàyyi rek li mu yéene mais mbir mi dafa gën leer fii ndax nee na sama soxna boo ba yonent mi alayhi ba ma ndaw dikkee ma ne ko demal ci say ñoñ ba buur yàlla di àtte nekk fa ba buur yàlla di àtte ci suñu biir kon kay kooku mooy leer na ne fasawul alxaqib ahlika kay loolu kay bi kay jubloo ci vase wallahu ta'ala alam léegi kon muñ ñëwaatee al imaamu ibnul qayyim al jawziyati rahmatullahi alayhi mu ne wa qawlu kaabin ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbatihi an anxali'a min maali dalilun ala istihbaabi sadaqati inda tawbati bima qudira bima qadara alayhi min al maal mu ne wax ji seydinaa Kaab wax ne yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati bokk na ci balee ci xissa bi inna min tawbati bokk na ci ñi may tuube mooy ba ko mbégte gi ñëwee ba mu ñëw fekk yonent ma lay saam ci jàkka ji saxaaba yi war ko Seydina Talha ibn Ubaydillah Talhatul Fayyad ah Talhatul Xayl ba mu ko gisee daal di jóg gàttandu ko daal di koy daal di koy akolaat ah kontaan ci moom moom ñëwee wax yonent ma lay saam dane ko inna min tawbati bokk na ci sama li may tuube an an xali ma simmeeku min maali ci sama alal jépp ju mu ne loolu dalilun ala istihbaabi sadaqati inda tawbati bi ma qaddara bi ma qadara alayhi min al ma mu ne loolu dañ ciy jànge que ne tegtal la nit ki sopp gu muy saraxe ca jamono ga muy tuube waaw nit ki baax na buy tuub mu saraxe waale ma waaye ci loo xam ne qadara mooy nekk na ci capacité man na ko waaw mooy buy saraxe na saraxe loo xam ne man na ko minal maali ci alal comme ni sëy naa Kaab wax alal nag du xaalisi kat dara seeki pièce ay monnaie kese waaw bu dee gis na ne moom ab ay dàll la am waaw te tamit après bu def tànku neen te war a jaar foo xam ne fokk mu sol fa dàll non du joxe woom yoo xam ne desal na ci mu daal di joxe lu mel noonu waaw mu ne wa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi amsik alayka ba'd malik fa huwa khayrun lak dalilun ala anna man nadara sadaqata bi kulli maalihi lam yalzim lam yal lam yalmiz lam yalzimhu ixraaju jamiihi bal yajuuzu lahu an yubqiya lahu minhu baqiya waaw waaw wala an yabqiya lahu minhu baqiya wa qad ixtalafat ar-riwaayatu fi daalika fa fi saxiixayni anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu ay Ka'b radiyallahu anhu amsik alayka ba'da maalik wa lam yu'ayyin lahu qadara bal atlaqa wa wakalahu ila ijtihaadihi fi qadri al-kifaaya wa haadha huwa as-saxiix fa innamaa naqasa an kifaayatihi wa kifaayati ahlihi laa yajuuzu lahu at-tasadduq bihi fa nadruhu laa yakunu taa falaa yajibu alwafaau bihi wa ma zaada ala qadri kifaayatihi wa xaajatihi fa ixraajuhu wa sadaqatu bihi afdal fa yajibu ixraajuhu ida nadara hada qiyaasu almadhabi wa muqtadaa qawaacidi shariicati wa lihada taqaddama kifaayata rajuli wa ki wa lihaada wa kifaayatu ahlihi ala adaa'i almaaliya sawaa'un kaana xaqan lillahi kal kafaaraati wal xajji aw xaqan lil ka adaa'i duyuuni fa inna lil muflisi maa laa minhu min maskanin wa xaadimin wa kiswatin wa aw maa yattajiru bihi li in faqadati alxirfa wa yakunu xaqu lxuramai ma baqiya voilà ila axiri ma qaal fii nag day traité affaire u nit koo xam ne dafa ne dam day saraxe est-ce que am na droit saraxe alal jiit wala yu mel noonu loo xam ne bu ko joxee en tout moom da koy day walwaan ak yu mel noonu côté yooyu lay wax waaw dina ci xaw guddal nag fii moom xaw na fi guddal ko ah léegi kon mu ne wax ji nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam wax sayyidina Ka'b radiyallahu ne ko amsik alayka ba'da malik xam nga dane ko bokk na ci sama li may tuube mooy ma jël summeeku sama alal yépp mooy def ko sarax waaw lillahi wa li rasuli ngir yàlla ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam yonent la alayhi salaatu wassalaam nag na ko amsik alayka ba'da malik ne ko téyel téyel sa alal téyel leen na ci sa alal kat fa huwa xayrun laka ndax moo gën ci yow mu ne loolu nag dalilun ala anna man nadara sadaqa bi kulli maali képp koo xam ne dafa nidar ne day saraxe ci alalam jëpp day saraxe alalam jëpp lam yalzimhu ixraaju jamii képp ku nidar xam nga kambu moom ni sëy naa kambu nidarul te loolu dina ci ñëw ne loolu sax sëy naa kambu dafa nidarul non moom non sëy naa Abu Lubaaba mi nga xam ne ko tudd après mais mu ne da cay jële leneen mu ne dalilun kon lim ko ne téyeel sa lenn am si kalayka lenn ci sa alal waaw foo huwa xayrun laka ndax moo gën ci yow mu ne dalilun lool dalil la ala anna man nadara sadaqata bi kulli maali képp ku nidar ne moom day saraxe alalam lépp lam yalzimu ixraaju jamia kooku moom kenn du ko obligé ne ko ah comme que da nga ne yow comme waajoo xam ne dama ne ah man de buur yàlla bu ma defalee lii sama alal ji yépp laay saraxe mu ne kooku noonu lam yalzim bu ixraaju sadaqati bu ko buur yàlla defee noonu il n'est pas obligé mu génn alalam ji yépp bal li am ba des sax yajuuzu an yabqiya lahu minhu baqiya kooku dafa war mu mu bàyyi ci loo xamante ne il faut alal ji am lu ci desaan ah. waaw mu ne wa qad ixtalafa fa qad ixtalafat riwaayatu fii daalika mu ne riwaaya yi ñëw ci xadiisu kaamu bii nag def cee wuute mu ne fa fi saxiixayni nekk na ci saxiixayni te mooy xadiis bi ñuy nekk mooy xadiisu imaam bi al Buxaari imaamu Muslim ibnu al Xajjaaj al Qushayri an-Naysaabuuri jaar ci Seydina eh, Abdallah mi nga xam ne mooy doomu Ka'b ibn Malik ta moo ko doon conduire moo ko doon wommat moom mu jëlu ko ci baayam Seydina Ka'b ibn Malik mu ne loolu noonu noonu nekk na ci xadiis boobu an anna nabiyya ken yonent bi alayhi salaam qaala lahu dane amsik alayka ba'da malik yonent mi alayhi salaam dana ko ah bul saraxe lépp téyal lenn ci sa alal walam yu'ayyin lahu qadran waxu ko ab fixé wu ko benn montant boo xamante ne nii bu présila la waxu ko ne téyal un tiers bi wala téyal deux tiers bi wala téyal saraxeel un quart bi waxu ko ci dara ci lool bal li am ba des atlaqa daf ko joyal wa wakalahu mu bàyyee ko ila ijtihaadihi ci ci moom mooy seet daal ci moom mooy xool hmm, ci ijtihaadam effort d'interprétation ak tamit ni nga xam ne noonu la gis ne moo gën comme que nee nañ ko téye lenn li mu xool moom li nga xam ne moom manu la ñàkk mu dundee ko mu téye lool saraxe li ci dos fii qadri kifaayatihi voilà loolu rek la wax noonu mu ne wa hada huwa saxiix mu ne lii man imaam Ibnul Qayyim lii nii rot ci saxiixay ni mooy li wér waaw ndax fa inna ma naqasa an kifaayatihi wa kifaayati ahlihi la yajuuzu lahu tasadduq fa nadruhu laa yat laa yakunu taa fala yajibu al wafaa'u bihi mu ne ndax lan fa ndax waa yow non c'est sûr que affaire bi waa yow mooy da koo bàyyee mu xool nee na ko daal yow mooy amatul amul droit sarax alalam bi waaw lii nag dana ko da koo bàyyee moom mooy xool selon son appréciation ah individuelle qui lui qui lui est propre moom Seydina Kaab mooy xool li nga xam ne jàpp na mën na cee dund mu téye lu toll noonu saraxe li ci des mu ne lii mooy li wér ndax lépp loo xam ne dafa dafa manqué ci li nga xam ne manu la ñàkk mu dundee ko te tamit manu la ñàkk ak njabootam dunde ko kooku amul droit di ci saraxe ci loolu amul droit di saraxe loo xam ne bu ko saraxee après kër gi li ñuy lekk du doy wala boo duñ am luñ lekk ñu nekk fi war a yalwaani mu ne loolu nit ki amul droit di saraxelo waaw mu ne kon nag bu ci nisaree nit ku nisar ci alal yu mel noonu nisar ne dangay ngay ah, saraxa sa alal yépp après say njaboot nekk fi di jooyoog yooyu duñ am luñ lekk di di di yalwaan fu ne wala di jooytu fu ne mu ne loolu daa daganul nit ko kon nag bu ci nisaree fa nazaru hoo laa yakunu taa kooku nisaram googu du jaamu yàlla ah. du nekk jaamu yàlla te falaa yajibul wafaa ubi te kenn du ko ne eh, eh, nidar daal loo fi nidar farata dara nekkuloon farata mais da nga ko la nekk farata kon su joxe lépp mu ne mukk dina ci joxe moom mais nag moom joxe lépp ci boppam moo dul farata parce que du jaamu yàlla waaw ñoo ndax xiifloo ñi mu war a dundal ba pare toog naan jaamu naa yàlla te moo joxe alal ji kooku du jaamu yàlla te dara loxo dul matala mu ne wa ma zaada ala qadri kifayati wa xaajati fa ixraaju wa sadaqatu bi afdal mu ne waaw kay lépp nag loo xam ne dafa yokk ci li nga xam ne mooy li mu soxla moom li nga xam ne manu la ñàkk mu dund ko ak ay aajoom lu mu ne waaw kay loolu génne ko ak di saraxe ci lool afdal loolu nag mooy li gën mooy mu xool li nga xam ne moom bu génnee daal comme mu ne man moom par mois ak sama njaboot ñun soixante cent mille francs CFA la ñuy dunde mu xool ne alalam cent cinquante mille la par exemple mu jël cinquante mille yi saraxe ko voilà voilà mu ne fa yajibu ixraajuhu ida nazar léegi nag cinquante mille yooyu tegu woon ci cent mille yi nga xam ne moom mooy li li mu soxla li nga xam ne manu la ñàkk ngir dund ma ko ay njabootam cinquante mille yooyu bu doon ne dafa nizar ne day nizar saraxe cent cinquante mille yëpp boobaa dañ naan ko doo saraxe cent cinquante mille yëpp li ngay saraxe mooy cinquante mille yi yooyu moom par force la nag amul amul choix mu ne hada qiyaasul madhabi loolu mooy qiyaasu bi mooy madhabu alxanbali wa muqtada qawaa'id sharia mu ne te loolu it la làmboo te tamit boo ruuxu sharia ci lii daal la la jëm mu ne wali hada taqaddama kifaayatu rajuli loolu moo tax taqdumu loolu moo tax euh, li nga xam ne nit ki manu la ñàkk dundee ko loolu la ñuy féetale kaw loolu la ñuy jox priorité mooy jiitu wa kifaayatu ahli yi ak tamit li nga xam ne waa soxnaam ak doomam yi nga xam ne dundal ko da ko war ñooñu la ñuy féetale kaw ak bosam tamit ala aada il waajibatil maliya même bu amee ay bor wala yoo xam ne farata la mu génn ko ci alalam bu ñu ñëwee bu koy génn gis ne moom lu mu war a dundee amakutu ko bu bu ko joxee dootu ko am bu ñu gisee ne moom dina ko am waaye bu ñu ko joxee moomum kenn bu ñu ko joxee soxnaam du am lu mu dundeeti wala ay doomam bu boobaa kenn du farata yooyu nga xam ne ci alal la mu waroon ko génn sax kenn du ko kenn du ko ne génn ko léegi waaw mu ne nag gis nga yooyu obligation yooyu nga xam ne ci wàllu alal la mu waroon ko joxe sawaa un moo xam faral la ko dul génne bu dee ne moom lii ko doy ak li doy ay soxnaam bu ñu ko ci génnee bu ñu jëlee alal ji du léegi dootul mat kenn du ko génne mu ne lool nag sawaa un kaanat moo xam mu nekk xaqan lillah moo xam ndax alal dafa am xaqullah ak xaqul ibaad mu nekk aqu yàlla kal kafaaraat yi comme ni suñu borom wax mooy waa ji nga xam ne dafa giñ xam nga wax gisoon nañ ko fan moom moom fa kafaaratuhu euh, euh, it'aamu asharati masaakin aw kiswatuhunna ah aw tahriiru raqaba fa man lam yastati mooy yooyu noonu mooy kon nag fa lam yam yastati bala ngaa woor mooy yëla ngay njëkka de yow bu dee ne dañoo xool ne waa ji ah waaw it'aamu asharata masaakin de waa ji de saakub cinquante kilos la yor te moom nag la yaakaar ne weer wi yépp ci la ñuy dunde ndax moom lañ doon mësa dunde moom weer wu ne saabub seeg ceeb bu cinquante kilos moom dina leen doy léegi nag mu waatoon loo xam ne dafa war a kafaara ndax daa war a def lu gën la tax la waatoon wala contraire loolu ndax gis na lu ko gën kenn du ko ne léegi nag ah ceeb bi nag comme ka yow dangaa nisaroon hein dangaa war a kafaara bokk te yow mooy il faut nga dundal dix personnes yow loon ngay def nee nga man nga ko ñu ne ko waaw ya léegi law ko ma ne mu ne ci sama cinquante kilos yi dañ naan mukk ah mukk cinquante kilos yi ñu ne ko mu ne si bu ma ci jëlee kii dix kilos wala quinze kilos mën naa reggal suural na dix personnes ñu ne ko léegi après lu ngeen di def mais ah après on dañ naan ko non non y a kenn yow doo génne loolu léegi jàllal ci beneen ki kiswatuhun na kiswatuhun aywa jàllal jàllal jàllal jàllal ci sol yéreem mu ne ah man nag ñetti yére la man maa am benn benn bi sama soxna benn bi sama doom ñu ne ko léegi kon yow loolu mooy manoo ko de toute façon dix personnes mooy loolu la la bëgg a wax ne même ceeb bi par exemple lu mel noonu bu ko leeree ne lii nii bu ko joxee dootul dootul deseet lu ko doy ngir mu dund mook soxna ak soxnaam ak su doomam bu boobaa kenn même du joxe yooyu te lool loolu àqu yàlla la wal xaj ak waaw mooy mënoo fi ñëw loo xam ne yow jël dépense kër géeg booleeg sa li nga lebak booleeg lu ne ne aji nga bàyyi waa kër gi nag sa gannaaw dem ñu naan alxaaji Souleymane Souleymane ren dem na màkk fu ne nga wër fa naan da ngay dem màkk ba pare nga dem Makka nag say waajur say say soxna ak say doom nekk sa gannaaw bu saa bu ñu xëyee këpp cin déedéet mukk dañ naan la même bu doon da dee demal da teg ak farata la yow kon yow bu dangaa bokk sax ci ñi nga xam ne manuñu ko parce que yow waaw parce que bu koo doo bàyyi sa kër ci endettement bu metti ak ñàkk lekk nga dem naan labbayka allahumma labbayka noo yow woowaguñu la bàyyil bañ woo la ndax borom bi moo ne man istata'a ilayhi sabila ku ko man benn yoon te yow mënagoo ko kon yow kenn woowagu la wala mu ne aw haqqan lil aadamiin loolu mooy àqu yàlla comme kafaaraat yeeg aj yi même loolu sax bu dee ne waa li ko dese bu ñu ko ci jëlee faj ci àq yàlla yi subhaanahu wa moom dootul dund ci ak ay njabootam wala dootu ko mat fenn lañ dul jël yooyu rawatina nag wala sax mu nekk àqu aadami yiin ka adaa ib duyuni bu dee daan am ku mu yoral dara hein mu yoreel la yow quarante mille mu yor cinquante mille te cinquante mille yi mooy dunduk famille bi bu ko mooy mu ngi nii yor cinquante mille war a dem dem ci boutiquier bi dem ci jàllo jënd fa diwlin jaar fële jënd fa dugub jaar fee jënd mooy def def li nga xam ne mooy kiiwu kiiwu li ñuy dunde hein yow nga ne yow nga agsi nag présenté ne ko sawaay aywa sama quarante-cinq mille yi laa bëggoon nga jox ma ko bala ngaa génn kër yi gis naa ne yor nga cinquante mille bu boobaa waa du ko jox quarante-cinq mille ah ndax bu ko joxee cinq mille la koy dese lan la dunde tey rek duñ lekk non dañ naan ko sawaay hein ko beneen yoon waaw ba buur yàlla ah fa in kun fa in kun fa in kaana daa usra fa nadiratun ila maysura dafa nekk koo xam ne ci jamono yu mettit la ne amul possibilité fay mais jéggal ko xaaral gi leen ko ba buur yàlla den di yombu yomb aywa loolu lañ lay waxa ka adaa it duyuuni mu ne fa inna ndax ñun natruku lil muflisi ma la budda minhu min maskan ki nga xam ne dafa perte mooy waa ñu saisir xam nga sharia loolu la wuteeg li nga xam ne mooy ahkaamul wad'iyya yi yi gaa yi di teg nii yu yu yu yu layik yee gaa yi nga xam ne ñooy toog di xalaat la seen constitution boobu xam nga Europe ak ñun en Sénégal ah, parce que ñun moom constitution napoléonienne lañu yor waaw mooy ci lañ ko xal adala si ah mooy gaa yi gis nga nit dina def dara moo xam dafa leb leb bu jaar yoon yàgg naa leb di fay mais buur yàlla nattu ko nag mu leb lu bari mais man wa fay finalement ñu gars yi yóbbu ko tribunal ñu war koo saisir saisir ay bien wam yenn sociétés yi bu ñuy saisir bien gars yi da gis lépp la ñuy jël frigo ba muy def ndox mu sedd ak di fa di fa ta seddal lekkam yi nga xam ne manu leen a garder lépp la ñuy jël Allahu waaw jël lépp lañuy def mais waa ji presque day sonn léeg-léeg nag waa trésor sax ñoo ci tane trésor moom bo boo fi yoree ay bor ci dëkk bi di burle train yeeg métro yeeg ah transport tag fan transport de l'agglomération grenobloise mu ko transport africain gratuit la ñoo doon ñoo doon jaamloo suñu maam yi xam nga ne loolu waxi caaxaan la yow yow moom kenn jaamloowu la te jaamloowuñ sa maam buñ jaamloo woon sa maam américain ngay doon waaw parce que bu doon sa maam jaam la doo jóge Afrique loolu rekk la waaw waaye même bu doon sax sa maam la yow doo sa maam walla taziru waziratun wizra lañ mbejoon lu yow lañu mbej waaw waaw yow te loolu sax ça va vérifier kenn la jaayul yow buñ jaayoon sa maam yow xam nga ne américain ngay nekk ah, Jackson ngay sant wala Washington waaw ndax ñala moomoon ñoo lay jox sant bu bees waaw kilin ay façon yu mel noon sant yooyu ngay yor waaw obright xawma lan ak lan waaw tur torodo xawma nu ko gaa yi woowe yooyu ngay sant saay yow nga nekk fi sant sant caw nga naan ma lan burle transport gaa yi yow xam nga ne boo demoon États-Unis di nga sant caw yow buñ jaayoon sa maam di nga sant caw yow demal toog Ah, euh, non parce que sama cousin sama cousin maam sama maam la ma ne la waaw dëgg la mais daal en tout cas kenn defu la ko woon te loolu doo ci justifier ñu ñëw ah nga ñëw di sàcc sët yi parce que say maam lañu sàccoon seeni maam a ko sàccoon loolu tilka ummatun qad xalat loolu ab peuple la ab xeet la boo xam ne romb nañ la xaa ñeel na ko maakasabat li mu jëf wala kum te ñeel na leen maakasabtum li ngeen jëf voilà ku nekk li mu jëf ah voilà tos alun na am naakaanu yambul bu leen fi nekk nag laaj lañ doon jëf ah ça moo tax gars yi nekk mémoire mémoire yu dul jeex traite négrière moo tax africain du ñuy avancer ñun tout le temps ñu ngi ci loo xam ne du ñu xool kanam mukk foo jaar ñu daal di dellu ci gannaaw daan c'est bon pour la mémoire waaye ma ne nañu dem toog waaw yooyu yëpp ay ay wax waxi retard la quoi léegi nag kon muy euh, trésor en tout cas fii ci France moom finance publique yi ñoom moom buñ lay boo fi yoree burle yu mel noon yor fi ay amende yoo xam ne ñu nekk topp la service de recouvrement yi ngay bañ di bañ di bañ di bañ dañ lay bàyyi ba nga am salaire walla ba ñu gis ne sa compte de toute façon fii moom boo balaakul def ay travail au noir di di di bañ a déclarer buñ la gisee sa compte nga boo amee liggéey bu baax tey nga am problème dañ lay xaar bés bu bu salaire bi wadd gars yi dañuy tibb leen li mais nag ñoom ñoom dañuy dawal yër mu ne parce que dinañ la fa bàyyil loo xam ne diñ ci mën a jàpp quoi voilà ñoom trésor moom <laughs> trésor rey na mais huissier yi huissier bi moom bu sa buntu kër moom jeex na moom <laughs> la ilaha illallah gars yi mu dal xool leen rek am na ñoo xam ne dañuy ñëw sax loke seen kër bu fekkee gars yi daw ndax xawoon nañ ne yii huissier bi temps yi ten mu ñëw bu ñu fajaree rek jóg dem dañuy ñëw dajji kër gi changer loke bi waaw tubaab yi fii def ci beneen loke am naa ku ma gis mu mu dal waa ji beneen loke lañ ko ci defal beneen caabi waaw mooy ñu dajj ko def ci leneen mu ñëw dugal saa yi dara demul mu leer ko ni fii moom c'est mort moom mënatu fee dugg voilà xam nga loolu c'est brutal <laughs> l'islam nag du doxale noonu moo tax mu ne fa inna ñun dañuy bàyyi lil muflisi fa inna natruku lil mufla lil muflisi waa ji nga xam ne dafa perte bañ koy saisir waa ji ñu war a saisir maa dañ koy bàyyil maa laa budda minhu min maskan loo xam ne manu la ñàkk ci lu mu mën a dunde waaw fu mu mën a dëkk du ñu ñëw génne ko kër gi ah, def ko SDF non l'islam du doxale noonu ah nañu ut yeneen solution xam nga ne am na ñoo am na ñoom ils vraiment ils abusent quoi ci affaire yi dañuy xam ne bon du buy xamee ne non de façon kenn du ma génne lu ma neex laay def ñooñu am na neneen lu ñu leen mën a yare mais l'islam moom du jël génne la noonu waaw ah, bu jaree sax ñu génne ko kër gi dugal ko ci prison foo xam ne wala foo xam ne bon réputation dina tax mu daal di def dara waaw kay yooyu mën nañ ko mais jël ko sa am sànni ko ci mbedd mi l'islam du def noonu moo tax mu ne fa naa ñun. natruku dañuy bàyyi lil muflisi waa ji perte waa ji ñuy saisir maa la nga xam ne la budda minhu min maskan manu la ñàkk il est ci moom ngir demeure fu muy dëkk waxaadimin xoolal xoolal xoolal way <laughs> lii moom boo ko waxoon fii moo tax sharia ñun xamuñu sharia xamuñu sharia fii mu ne sénégalais boo waxoon mooy xam nga li ñu wax ci trésor ñu naan eh, tubaab yi bari yërmande ma ne la loolu l'islam bam imam Ibn al-Qayyim ba muy wax loolu waa France dañu xam luy trésor ah eh, mais dañu xamoon yooyu sax nekkuñu ci woon sax waaw yii nii yëpp nga gis nii amul ba ay dawali yërmandeeg ay carte bancaire fii compte yi yooyu yëpp te loolu moom da ko wax mooy du moom moo ko créé mooy charia demee noonu waaw mu ne fa inna ñun moom natraku dañuy bàyyi leel muflis waa ji ñuy saisir mala budda minhu ci loo xam ne manu la ñàkk il est indispensable moom maskanin ci fu mu dëkk wa xaadimin ak ku koy liggéeyee la si bu dee koo xam ne moom dafa am mooy nit la koo xam ne day am mbindaan kenn du ñëw ne ko bon mbindaan bi léegi dootoo ko yor voilà non dañ koy bàyyeen moom waaw waaw akbar lii da naan mais kii boos la eh, yéen kii ab boos ngeen di koo xam ne yéen bu ngeen ñëwee da koy bàyyee këram bàyyi ko ki koy liggéeyal wa kiswatin ak li muy sol yéerée mi du ngeen ci du ngeen ko jël wa alati xirfa ak bu amoon métier bu muy def duñ ñëw saisir comme ni gaa yi def mu nekk mënu menuisier ñu ñëw jël turel yeeg non turel mooy mooy mooy waa ji waa kii waa waaye maçon bi rabo yeeg kii bi yor di dawal saway ak machine yeeg yi nga xam ne ñooy dagg bois yeeg si si électrique yeeg yooyu yëpp duñ ñëw kii ko jël matériel kii bi yëpp roñ bant yi ne waaye laa saisir nañ ko mu ne déedéet duñ def lool déedéet dañ koy bàyyil mooy métier ma mu am bu dee la waa jiy def nettoyage duñ ñëw ne moom matériel bi muy liggéey duñ ñëw ne buub lépp yóbbu déedéet wala waa xam ne moom maçon la ñu jël turel yeeg peel yeeg kii yëpp yëpp daal di mètre yeeg jël yëpp ne mu ne déedéet loolu dañ koy bàyyi moom ndax quand il faut muy exercer quoi il faut nit ki ñu bàyyi ko ak foo xam ne il faut mu am fu mu dëkk waaw bu amee ku koy koo xam ne daay tàmm ku koy liggéeyal ñu bàyyi ko ki koy liggéeyal mooy bu amoon jaam jamono yi jaam-jaam kenn du ñëw na ko eh indi sa jaam bi voilà léegi saisir nañ ko moomatoo ko dañ koy bàyyi ak moom wa kiswatin ak li muy sol kenn du ko ñëw ne ko yow do il faut ñu bàyyi ko lu mu sol wa alati fa loo xam ne mooy métier ba muy def matériel la muy utiliser kenn du ko saisir waaw bu dee benn waaye la bu am entreprise de de de de de transformation des laits muy defar ay yaawóortu ay ay yu mel noonu duñ ñëw ne ko yow comme que da yoreel gars yi léegi on saisit ton entreprise voilà dañuy saisir sa entreprise léegi nag on prend le matériel dañ koy jaay waaw di brader bu ko defee nag ñoom danoon jënd ko nag wala gars yu mel ni ñoom <laughs> mais c'est bien concurrent bu wàññeeku la ñoom Lactalis kenn du la def lool kenn du la saisir ñoom Lactalis di ko jënd wala ñu def ko ci marché bi. benn boroom boroom alal ne ah naa ci profité jënd ko def ko ci sama château bi bu ko defee may gars yi fay visiter ma leen di jaayaale les les de ferme bi nga xam ne fait à partir de mon château waaw tudde ko nag <laughs> marque le château voilà lii mooy yaourt le château ah gars yi marketingeurs yi ah xam ngeen ne bii ma wax nii baax naa les gars waaw le château bu tuddoon ab kii dina baax ah yaakaar naa ah bon j'espère seet leen yéen les marketeurs bon les mooy kon yooyu kenn du la ko saisir kenn du nangu yooyu waaw déedéet kenn du nangu yooyu mu nekk ab ab nappkat ñu ne du ñëw nangu nangu gaal gi ah saisir bato gi gaal gi muy nappee voilà fii laa tourne ñu daal di koy nangu jël jël jël jël fii fiile yi ñu jël yépp déedéet loolu kenn du ko jël parce que loolu lay liggéey mu ne loolu dañ ko koy bàyyee allahu akbar allah ñun xamuñu sharia waaw mu ne aw maa yattajiru bihi li mu'natihi in faqadatil xirfa wala li nga xam ne bu dee ne dafa ñàkk métier comme koo xam ne parce que dañ ko saisir bon entreprise ba mu doon liggéey wala fa mu doon liggéey ñu ko doon liggéey loo ñu dàq ko non sa waay ñu ñu ñu ñu licencier ko mu ne bu boobaa léegi nag liñ jot a am ci alal mu ne da ciy fexe di di yaxantu jënd lu muy commerce kenn du ko ne léegi nag indi loolu kaay ñu saisir loolu mu ne loolu kenn du ko nangu waaw aw wala boo kenn du dañ ko koy bàyyee maa la nga xam ne yattajiru bihi moom lay commercer di ci yaxantu bihi ca loolu li mu li mu'nati yi ngir faj soxlaam yi ngir man lu mu mën a dunde loolu kenn du ko saisir in faqadatil hirfa dañ koo licencier dafa ñàkk lam doon nit ci moom doon def mu ne nag bu boobaa léegi nga ne ko waaw mais yow mais non c'est que yéen charia lii ngeen wax waa ji ñu si waa ji moo perte moo moo moo moo kii bañ si moo moo def ba li ngeen daaw ko ngeen bëgg mais léegi ñi ñi mais ñi ko yoreel nag nu ngeen leen di def nu ngeen leen di def ñi mu yoreel ses créanciers nan ngeen di def gis nga gis nga charia ni mu tere ni mu wuteeg xoola soprano si bi mu amee États-Unis ñoo xam ne dañuy ñëw ñu leen di génne seen kër yi ay njaboot yoo xam ne loolu la ma sa liggéey ba sonn jaar ji banque bi mu utal ko daal di leen mirwaateloo di leen di leen di leen di leen yéemloo ci ay taux de crédit yoo xam ne nañ grawul parce que vous avez un beau boulot gars yi jënd ay kër yu bari waaw bulle immobilière bi kii mais bi mu ne pëf mel ni banque bu ñu bu ñu jàmp so paf mu ne fiiw après daal di seey looloo dal gaa yi non 2008 te te kat te kat conséquences yi mu ngi am ba léegi waaw subprimes voilà ca 2008 mooy gis ne gaa yi famille yi ni ñu doon génne ay Espagne yi États-Unis xoolal Grèce seen crise bi gaa yi ni ñu doon génne nit ñi banques yi di nangu kër yi nit koo xam ne amatul fu mu dëkk ñu génne ko génne day ñëw fekk ñu génne ay bagages am ci mbedd mi. sutura dara gis nga xolu capitaliste moo tax bu ñu fi nee naan c'est le meilleur modèle mooy xaw qawlu kadhab loolu waxu kàcc kat dëgg la te jullit ñu bari loolu lañ gëm parce que xamuñu leneen xamuñu seen charia xam nga ne lii moos imaam Ibnul Qayyim di wax yaakaar naa ne ñoom bu ñu ko xamoon duñu wax loolu waaw bu ñu ko xamoon ne soprime si de toute façon mënula xew réew moo xam ne charia la ñuy doxal parce que teg mbir yi ci ay crédit daa mënula ne waaw loolu l'islam rek na affaire boobu loolu manul am lu manul exister nag ci charia loolu du ko wutal faj ab ab ab ab dawaa lu koy faj amul mais xanaa ñi xalaat yooyu yëpp bu ñu xamoon ne charia lii la wax yaa am ne charia kon moom ah du ñu génn kenn jël ay bagages am ko fële xàcc ci medd mi ah ba pare topp ko nangu kër gi nag di ko brader. ndax amatuñu ko jaay foo ñu jaay ko ndax banques yi téye kër waaye yow lu ñuy doye téye kër kër yi banques yi moom la lañ koy doye dara après dañ koy jéem a baraade balaa prix marché bi di gën a wadd waaw loolu gaa yi liggéey ci wàll woowu xam nañ ci dara voilà léegi nag nga ne ko mais léegi ces créanciers ñi ñi lebal waa yi waa ji ñu waroon si ñuy saisir moom ñu bàyyil ko lii lépp mais moom nuñ koy def mu ne wa yakunu haqqul ghurama fi ma baqi mu ne non c'est que ces créanciers dañuy xool waa ji à part buñ après biñ ko teggilee yii yi nga xam ne moom kenn du ko saisir mooy saisir manu ci am voilà mooy kenn du saisir këram fi muy dëkk léegi nag lenn am na bu xam nga gars bu bu dee ne waa ji ab château la yor nga xam ne buñ buñ jëlee entre temps benn côté bi man koo louer mën nañ ci faye loolu mën na koo def mais moom fi muy dëkk moom il faut mu am fu mu dëkk moom mooy mbedd mi moom kenn du ko fay génne. mooy ginnaaw loolu kër hein ak li nga xam ne moom lay dunde ak matériel bi ak jaamam bi nga xam ne wala ki nga xam ne moo koy liggéeyal yooyu nga xam ne kenn du ko saisir hein ak li nga xam ne bu dee ne amatul métier alal jamu yor war cee commerce ñu ne mu ne bu ñu tegee yooyu fee léegi nag ces créanciers mooy ñi nga xam ne ñoom la yoreel ñoom lan la ñuy am ñoom li ñuy am mooy li des dañuy xool bu dee ne à part biñ ci génnee lool waa ji kat cent mille francs moo baax ci moom par mois ñu gis ne waa ji cinq cent mille la yor wala cinq lu ëpp lool ginnaaw bu ñu jëlee yooyu teg ko ni après yooyu nag dañ koy jël jox ko nag ñi nga xam ne nag ñoom nag ñoom nag la yoreel voilà voilà mu ne waqat nassa te yaxal na al imaamu ahmadu suñu imaam al ahmad mooy imaamu hanbali ñoom moom wax naa la xanbali la al ahmad ala anna man nadara sadaqa bi maalihi kullihi ajzaahu thuluthu imaam ahmad yaxal na nee na képp koo xam ne dafa nidar ni pour saraxe alalam yépp kooku dina ko doy rek un tiers bi mu ne wax tajjalahu as wax tajjalahu mooy taalibe xan taalibe mi ñoom fan lañ layale imaam ahmad ci lii ñu ne bi ma ruwiya fi qissati ka'b haadihi li ñu nettali li ñu soloo ci nettali kamb bi ci yeneen riwaay yoo xam ne newul ci saxiixay ni te wute naag bi nekk ci saxi ci imam ibn Isaaq ndax bi nekk imam ibn Isaaq mook bi nekk saxiixay ni ñoo bokk lu ñu wax voilà mais ci sunan yéeg yooyu ñëw na qissatu kamb ci yeneeni version mu ne nag ñoom nag li ñu layal imaam ibn Seydina imaam Ahmad li mu wax nii ne képp koo xam ne dafa nizar ne buur yàlla boo ma defalee lii de ma saraxe sama alal ji yépp laay saraxe kooku dañ naan ko doo saraxe sa alal yépp ah bi ngay joxe léegi nag loolu la imaam Ahmad wax mu ne nag xanaa bi lay di taalibe mi rahmatullah ñoom dañ koo utal lay ci nettalib Seydina Kaabu bii annahu qaala kana ya rasulallah inna min tawbati ila allahi wa rasuli an axruja min maali kullihi ila allahi wa rasuli sadaqa qaala laa qultu yonent mi alayhi salaam nee na mooy yeneen version yi dana yonent mi alayhi salaam ay yow ndawu yàlla li sallallahu bokk nañu li may tuube man Kaabu mooy ma génn ci sama alal ji waaw waaw li may tuube ci yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam mooy ma génn sama alal yépp ngir yàlla ak yonent bi alayhi salaam def ko sarax yonent bi alayhi salaam nee na mu ne ma déet xultu nee na ma ne ko fa nisfuhu ah kon nag téemaa kon kon xaaj bi xaala nee na yonent bi alayhi salaam ne ma laa mukk xultu nee na man Ka'b ibn Malik ma ne ko radiyallahu anhu fa thuluthuhu xanaa kon un tiers bi qaala naam nee na yonent ma lay saa saam bi ma nee ko un tiers mu ne ma waaw qultu imaam Ibnul Qayyim nee na nee naa fa inni non sëy naa kamb nee na ma ne fa inni man amsiku sahmi alladhi bi xaybar dinaa téye kon téye naa sama part bi ma am ci xaybar ba ñu ko ubbee alalee ba ñu ko séddalee moom lañ ci am ba léegi loolu naa ko téye mu ne lool rawaahu solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud as-Sijistani war na ko solo ci sa sa bi loolu nag xadis la boo xam ne bu wér la waaw ci ci boo demee ci kitaabul aymaani wan nudur foofu ah, indi na ko foofule baabu man fii man nadara an yatasaddaqa bi maalihi ci sanad bu wér la nag mu ne wa fii subuuti hada maa fii kantaam Ibnul Qayyim bi mu waxee lii ne rawaahu abu daawud imaam abu daawud solo na ko mu ne waaye nag moom nettali bii nii ni mu ko waxee nii ne dafa dafa ñëw ne ko kon naa joxe sama alal ji yëpp yonent ma ne saa saa ne ko déedéet mu ne ko moitié bi mu ne ko déedéet nee na ma ne ko kon un bi mu ne ma waaw mu ne ma kon dinaa téye sama part bi nekk Xaybar mu ne waaye yow saxu nettali bii moom li ci ne daal moo ci ne <laughs> mooy moom wérul lii loolu la bëgg a wax ndax fa inna saxiixa li nga xam ne moo wér fii qissati Ka'b ci qissa nettali Seydina Ka'b haadihi bii maa rawaahu asxaabu saxiixi mooy li waa saxiix yi daal di nettali mu imaam al-Buxaari ak imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullah alayhimaa min xadiisi Zuhri ci xadiis imaam Zuhri an waladi Kaab mu jëla ko ci doomi Kaab ibn Maalik mu Abdallah biñ la waxoon rahmatullah ala al-jamii' radiyallahu wa radiya anhum waaw moom mi jëlee ci baayam mu ne foofu moom version yi ngi saxiixayni lenn la wax amsik alayka ba'da malik yonent mi sallallahu alayhi wasallam dana ko téye lenn ci sa alal min ghayri ta'yin li qadrihi wa huwa a'lamu bil qissati min ghayrihim fa innahu waladuhu wa anhu naqaluha mu ne lii daal mooy li wér li rot ci saxiixayni këne dara yonent mi sallallahu alayhi wasallam fenn la ko waxul téye sëy naa kaamu neewu ko sama alal ji yëpp laay sarax te yonent mi sallallahu alayhi ko bi mu nee ko déedéet neewu ko moitié mu ne ko ah, mu ne ko déet mu ne ko euh, un tiers mu ne ko waaw mu ne lool moom moo ci amul waaw li wéru daal mooy li rot ci sax yi xay ni te yonent mi alayhi salaam ne ko téel lenn ci sax alal te waxu ko benn joxu ko benn montant ne ko lii la joxe lii mu ne ndax loolu lan moo tax ma ne moo gën a la yoon ndax doomi say naa kamb yee ko nettali di ci ñoom la jaar te ñooñu ñoo gën a xam nettali bi keneen ku dul ñoom te ñeneen ñépp ci ñoom lañ ko jële kon nag hein kon nag gaa yi waaye yow déglul leen ma lii ma leen di wax man al imaam Ibnul Qayyim laa wax laa bëgg ngeen déglul ma laa wax kon li ma wax lii mooy lii ne rot fii moo wér li rot feneen wérul ah. mu ne fa in qiila mais buñ ne fa maa taquluuna fi ma rawaahu al Ahmad fi musnadihi anna aba lubaabata ibn abdul munzir lamma taaba allah alayhi qaala ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati an ahjura daara qawmi wa usaakinaka wa an anxali'a min maali sadaqatan lillahi azza wa jalla wa li rasulih fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yujzi'u anka thuluth qiila haaza huwa alladhi ihtajja bihi ahmad laa bi hadiisi ka'b fa innahu qaala fi riwaayati ibn abdillahi ida nadara an yatasaddaqa bi maalihi kulli aw bi ba'dihi wa alayhi daynun aktharu wala akthara mimma yamlikuhu falladi adhabu ilayhi annahu yujzi'uhu min dhalika thuluth li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amara aba lubaabata bi thuluthi wa ahmadu a'lamu bil hadithi an yahtajja bi hadithi ka'b hadha alladhi fihi dhikru thuluth idh al-mahfudh fi hadha al-hadith amsik alayka ba'da malik wa ka anna ahmadu rahmatullah alayhi ra'a taqyiida itlaaqi xadiisi kaabin ala hada bi xadiisi abi lubaaba mu ne fa in qiila man imaam Ibnul Qayyim mooy moom kon xaw na doya dal xadiis baleet même xadiis bi wér naa mooy loolu dañuy bàyyi mu wax dañ bàyyi li muy wax quoi <laughs> sans commentaire pour l'instant fa in qiila mu ne buñ nee fama taquluuna waaye yéen léegi nag é eh, yéen imaam Ibnul Qayyim ana lu ngeen di wax nag fii maa rawaahul imaamu ahmadu ci li nga xam ne imaamu ahmad moo ko soloo ci boppam ci musnadam ci téeréem boobaan musnad anna aba lubaaba kane eh, eh, abu lubaaba ibn abdil munzir doomi abdil munzir lamma taaballah aley ba ko buur yàlla indi delloo see nangu tuubam qaala dane yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna min tawbati bokk na nekk na ci sax li nga xam ne noonu laay tuube an ahjura bokk na ci li may tuube mooy an ahjura ma daal di gàddaay daara qawmi wa usaakinaka mooy fa ma dëkkoon quartier ba ma dëkkoon ci Medina laay jóge dootuma fa nekkati wow saa ki naka ma ñëw nag sa côté fii dëkk dëkk ci sawet waan an xalia ma so na summeeku min maali ci sama alal ji yépp sadaqatan def ko sarax lillaahi ñeel buur yàlla azza magna wa jalla tedd na wa li rasulihi def ko tam sarax ngir borom bi yonente mi alayhi salaatu salaam ndawam bi fa qaala mu ne rasulullahi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma ne ko moom abu lubaaba radiyallahu anhu yujzi anka thuluth ne ko doy na la a thuluth mooy loolu doy na la xadis boobu imaam ahmad dox nañ la moo ko soloog imaam ad-Daarimi te góor ña fa nekk daal dinañuy sa nekk ñu dëgër de imaamu Abu Daawud saloo na ko ci xadiisu Kaab ibn Maalik waaw Abu Lubaaba wala Abu mooy foofu dafa am sikki sàkk boo Abu Lubaaba la kii ne Kaab am Abu Kaab wala dafa juum sanad bam nag bu wér la voilà kon Abu Lubaaba la mais du Kaab kooku dafa sikki sàkk kenn kenn ci riwaat yi la kon xadis baa gox xadis la bu wér la mu nekk xii la bu boobaa dañ lay wax ne la walla hada gis nga xadis bii nag nga fi wax imaam ahmad soloo ko ci abu lubaaba mu wax loolu ne moom moo waxoon loolu yonent mi aleye sat selaam mu ne ci lii nag la imaam ahmad imaam ahmad lii nii la tegtaloo ah mais tegtaloowul xadiisu seydina Ka'b ibn Malik wa ah, nag ci lii nag la tegtaloo waaye du xadiisu seydina Ka'b ibn Malik de voilà mooy fa innahu ndax wax na fi riwaayat ibnihi ci riwaaya doomam moom seydna ahmad di abdallah ne doom ji nee na dama koo laaj ne moom seydna ahmad mu ne mu ne ida nadara bu nit ki nisare an yatasaddaqa bi maalihi kullihi mu saraxe alalam yépp aw bi ba'di wala leen wa alayhi daynun fekk mu am det akthara mimma yamliku det boo xam ne moo ëpp li mu am falladi adhabu man li nga xam ne moom laa jéng te ci laa jëm man imaam ahmad an yujzi'u min dhalika thuluth kene un bi rek doy na ndax lan léegi mu ne doom ji ne imaam ahmad lool la tegtaloo mu ne li am na nabiya li tax ma wax lii mooy ne yonent bi alayhi salaam amara dafa laaj dafa digal aba lubaaba abu lubaaba bi sulusi ci un tiers mu ne ne un tiers la ko wax ba mu ne day joxe alalam yépp dana ko joxeel un tiers mu ne wa ahmadu te suñu imaam di ahmad a'lamu moo gën a xam fopp bil xadiisi ci xadiis bi waaye xam na xadiis bi an yuhtajja bi xadiisi kaam nan lay xame xadiis abu lubaaba bu leer nii bàyyi ko fi di di tegtaloo xadu sayna Ka'b bi nga xam ne man imaam Ibnul Qayyim wax naa li ci wér dëgg dëgg dëgg mooy li rot ci Sahihayni te foofu waxu ko ta monta dane ko rek déet amsik ci sa alal voilà mu ne hada hada alladhi fihi dhikru thuluth ndax xadiisu Abu Lubaaba bi moom la imaam Ahmad bi tegtaloo comme ni ko doom ji jëlee ci moom ne loolu la ne moom ba muy tegtaloo loolu la tegtaloo mu ne xadiisu Abu Lubaaba bii radiyallahu anhu foofu la tudde sulus ne un tiers ndax idil mahfuuz ndax li ñu téyetal mooy li li nga xam ne mooy li li ñuy takk ci xadiisu Seydina Kamb bi dana ko am si kan layka bandama téye leen sa alal mu ne wakka am na Ahmad mu ne mu ngi mel ni imaam Ahmad raa dafa gis taq yi da itlaaq xadiisi kaam mu ne xam nga xadiisu Seydina Kamb daf ko daf ko daf ko joyal mooy dane ko rek téye lenn ci sa alal yi mu ne dafa mel ni joyal boobu mu ko joyal moom daf koo tënke bi xadiisi lu Lubaaba mooy fële ci xadiis Abu baaba la ko particularisé le tënke li nga xam ne moom la jooyaloon fële dane woon ci Sayyidina Kaab téye lenn ci sa alal ci Sayyidina Abu Lubaaba mu leeral ne foofu téyel ak sulusu waaw mooy mooy ak sulusu un tiers voilà mooy un tiers loolu la mooy moom lay saraxe voilà ku ne damay saraxe sama alal yépp mu am det yoo xam ne ñoo ëpp alal jim yor moom bu boobaa bu joxee un dina doy léegi nag kon bi mu nee Seydina Abu Lubaaba foofu daf ko joyal naa Kaam saraxeel leen na ci sa alal téyeel leen na ci sa alal mu daal di koy tënke ak xadiisu Seydina Abu Lubaaba ne ko kon saraxeel un tiers boo comme que ñëw nga bay joxe joxeel un tiers li ci des nga téye ko waaw kon xam naa tey fii la ñuy yem insha allah <laughs> mais Imaam Ibnul Qayyim moom xadiis bële bon wala bale <laughs> léegi li mooy ci doyadal ki mu doyadal xadiis bële <laughs> saxal bi te en tout cas résultat bi benn la <laughs> waaw résultat bi daa far nekk benn so comme li mu bañ mooy kenn ne moom ci xadisu Seydina Kaabu bi la yonent ma lay sa waxi sulus moom que noo joxeel un bi dim ne ko ma joxe xaaj bi mu ne ko déet mu ne ko euh, euh, kii mu ne ko un mu ne ko waaw mu ne loolu nag moom nag loolu lay bañ ne loolu noonu moo dëgërul même bu dee xadis bi Seydina Abu Daawud solo wér na